lii nag masala la kanta euh, dajale yi loolu gisoon nañ ko ci dajale jullee salaatul musaafir loolu gisoon nañ ko waaw mooy loolu possible la te loolu moo doon sunnaa yonent bi alayhi salaam bari woon na lu mu koy def mooy mooy en tout cas masula tukki masuñoo nettali fenn ne yonent bi alayhi tukki na julli yi nga xam ne ñeent la mu leen di julli ñeent loolu masula am waaw da wàññi tout le temps waxoon nañ temps yekk ni ruxsa la nag waaw mooy ruxsa la Seydina Omar xamal nañu ne moom ba ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ko lii sadaqatun tasaddaqa Allahu biha aleykum faqbalu sadaqata lii de buur yàlla ab sarax la boo xamante ne nii buur yàlla moo leen ko sarax ah. kon nag euh, muy alxasru wàññi julli bi léegi nangu leen saraxam eh. ñu daal di koy nangu waxoon nañ la lool moo tax waxu waa jumhuur gi na dëgër waxu Hanafi yi nga xam ne dañ ne moom wàññi ah loolu farata la waajib la ah kën a du ruxsa waajib la masala yooyu yëpp nag gisoon nañ ko moo tax fii duñ ci taxawaan ah. amaane beneen affaire bi nga xam ne moom lañuy taxaw mooy ah, xadiis bi dañoo wan ne bu may boole ñaari julli moo xam timis ak gée ma koy julli ma julli timis ba pare war a julli gée loolu ku ku voyage yi mën nga koo def waaw ku voyage yi bu ma jógee Touba ah daldi dem Njaasaan te la ma fay def yàggul trop trois jours la yem mbaa quatre mai wees bu ma ci génnee bésub dugg bee génn bi kooku mën naay wàññi bu ma nekkee njaasaan yépp man man naa saa timis jotee ma julli timis julli julli gee bu ma sëlmalee julli gee ci saa si wala ma bàyyi timis bi jàll ba gee jot ma dooru julli timis julli gee ah bu ma jógee fi nga xamante ne nii mooy fii ci Milan Milano daal di dem fee ci Torino war faa def quelques jours wala ci Roma mooy ne loolu it mën naa koo def ah nga xam ne du dépasser bis yi nga xam ne moom laa am droit wàññi bu ma neexee li may def bu timis jotee ma julli timis ak gée dem tëddi wala doxi saay soxla wala nekk ci leneen bu gée jotee nag kenn du ma hé yow nit ñuy julli nga toog doo jóg julli non non julli naa ba pare waaw te loolu it am na benn affaire mooy <laughs> lii may wax nii lu possible la waaw <laughs> mooy ma jóge woon xombal doon dem Dakar waaye bi ma jógee xombal comme que damay voyage ci Dakar wala sax ma dëkk Dakar voyage woon xombal bay ñibbisi ci yoon bi laata may dugg Dakar bi ma àggee ay Thiès wala yooyu timis jot ma man ce que je vais damay arrêter julli timis bu la neexee foofu nga julli timis boo sëlmalee nga julli gee ñaari rakka te boo demee àgg Dakar gee di fa door a jot yow doo julli wànde julli nga ba pare mooy boo ñëwee nga dégg nodd nodd yi nodd yow julli nga ba pare amul ñu naan la ah, allah ji doo jullee nga naan non man julli naa nga ne julli nga julli xam nga lool bari na ñoo xam ne loolu dafa bizarre ci ñoom ndax xamuñu ko <laughs> waaw <laughs> lii yu mel nii euh, biñ doon wax eh, xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam waa <laughs> jitta tasalu anil bir waaw ak di ko wax naan ko al birru mat ma anna bihi wala alayhi nafs al voilà mu naan ko mbaax mooy li nga xam ne day dal sa xol te doo bañ nit ñi gis ko waaye lu yées mooy li nga xam ne maa moom day def ay ñëkk-ñëkk sa xol al ism bàkkaar ak lu dul noon le mooy sa xol du ci teey du ci dal te bëggoo nit ñi gis ko ci yow waaw mooy loo xam ne daal boo ci nee sa xel lu dal wala mbir mi boo koy def naan é eh, lii est-ce wóor na loolu nag waxoon nañ la ne loolu lu leer ci charia bokku ci parce que tekkiwul ne nit ku nekk fu ab xolam xawee yëngatu naan bon lii est-ce na rek day wane ne kon dañ naan ko kon istafti qalbak wa in aftaka an aftaw de yi leer ci charia yooyu amul istafti qalbak même bu ko sax xol nanguur xam nga saxaaba yee ngi ni gis nañ keroog bi leen yonent bi aleyhi salaatu salaam naan naan naan naan naan ay wa léegi génn leen ci seen seen aj ya ngeen yéene woon ngeen def ko umra ñu naan eh mais yonent bi aleyhi salaatu salaam suñu aj ñu def ko umra mu ne waaw mooy am na lu ne woon seen xol tuuti mais est daa tax ñu ne kon nag ah comme que moo ñu ne woon istaf istaf fal nastafti xal xal xuluubanaa wala xalbanaa kon nag ni ñuy def dañu consulter notre cœur nañu nañu koy demander di xool li dal suñu suñu suñu xol ñu koy def xam ne kon foofu looloo baax mooy yii nii bokku ci yi leer ci sharia sharia ne def leen même parce que bari nañ léegi parce que léegi dafa tumuraanke mooy xam euh, euh, yoo xam ne vraiment euh, ci sharia am nay jamono nit ñi dañ ñi ko doon xam dafa bari mais léegi daanaka ñi ko réere ñoo ëpp te yoo xam ne vraiment dafa dafa dafa nekk yoo xam ne yu sayan la ko léegi loolu est-ce fekk le fait que yow buñ la ko waxee yaa ngi koy dóor dégg tey xam nga sa xol mën na ah lii est-ce que wóor gis ñenn ñi nga xam dañ naan leen bu ngeen wooree ngeen di tukki man ngeen a dog ah non man nag moom c'est nekk ci weeru koor moom di lekk lool man euh, mooy yooyu noonu yooyu kenn du la ne istafti qalbak dañ naan la hé affaire bi lii la te loolu possibilité la boo bëggee li gën mooy am nga lii wa an tasuumu neexee nga woor waaye nag bu la neexee nga dog waaw du ne yow sa xaw xaw na cee kii rek day wane ne mbir mi demewul noonu bañ a demee noonu moo ko lii wayam nag hmm? mooy comme maçon alal xuffayni xam nga bari na wolof yoo xam ne xamuñu ko waaw bari na sénégalais yoo xam ne xamuñu ko buñ gisee nit ku koy def dañ naan kii yow sa tayel gii dindil sa kawas yii te nga raxasi sa tànk yi tayel nga lool hein boo leen ko waxee bés bañ ko leen koy door a wax naa leen noo booy jàpp bu dee soloon na say kawas fekk taahiratayni qad adxaltahuma taahiratayni laa taxtaaju ilaa xal'ihima jarul nga ko nga leen di summi danaan la mooy xel mi danaan soo oh, saa yi loolu moom man daal raxas laa xam baal rek may raxas loolu noonu kenn loolu lool loolu tekkiwul dara parce que lii dafa leer ci sunna ci sharia ne lii la lii mën nga koo def voilà kon <laughs> mooy liñ doon wax sànq ne nit ki yooyu bu mu la bi ah waaw ma jógee Thiès di ñëw Dakar mat na ma masaatu masaafatul xasr ba ma nee ca yoon wa laata may agsi timis jot ma julli timis ak gee ñibbi si laata timis di jot ma ne ah ay bay gars man de maa ngi tëddi dama xaw a sonn quoi sama voyage moom ñu ne ah, waa ah, non garaawul julli naa ko pare wóor na loolu boo moyul bari dañu julli gee te jotagul yow noo ko jullee nga ne non man ci yoon bi laa julli ñu ne non yow xam nga ne sa julli jooju du baax. ngay julli avant li mu wax ne julli avant l'heure ci liñ joyal baaxut loolu dëgg la waaye nag mooy xamut lii que ni lii c'est possible waaw waaw nga jóge Orléans dem Paris di ñibbi Paris ci yoon bi nga wàññi boole bu la neexee woo ñëwee Paris tëdd même buggee jotagul ndax julli nga <laughs> kon al jamu kon fi gis nañ masalaam jamu ñaari julli gis nañ jamu taqdim naka noon la jamu taxir possible mooy jamu jiital ak jamu boo xam ne dama koy yéexal